alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi nga xam ne moom lañuy jële ci nettali yi ñu gisoon ci mawtu najaashi asxama fi sanati taasi'a min hijratihi alayhi salaatu wassalaam muy faatoog annajaasi maliku xabasha faatu woon mi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam ji juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayam moom sallallahu loolu nag moo ñu ci gis salaatu as-salaatu ala al janaza wala jinaza ginnaaw bi nga xam ne muy jullee néew lañu gis définition wu janaza wala jinaza gisoon nañu ci lu gàtt bixtisaar li nga xam ne noonu lañuy sange ndax lool ci lawaasim yi la euh, bala nga wax julli euh, mooy ki ñuy jullee jullee néew ki ñuy jullee yi nga xam ne dañ ko ko war a defal mooy bokk nañ li nga xam ne li gën a ràññeeku mooy mooy ñu di koy sang bu dee ku ñu war a sang la waxaale woon nañ fàttali ci fàttali bu gaaw ci shahidul ma'raka ayu salla alayhi am la est-ce que dañ koy jullee wala déet rappelé woon nañ masala boobu même bu dee ne gisoon nañ ko fi ghazwati fi ghazwati Xaybar gisoon nañ wuute yi rappelé woon nañ leen bixtisaar ci lu gaaw waaye gisoon nañu tamit kene salaatul janaasa du ñaan rek jullee néew du ñaan kese waaye ak julli la comme li aleyhi salaatu wasalaam wax comme ni ñu ko gisee xoomoo comme ni ko gisee bi mu ne jóg leen asxama bi mu génne àddina dana xoomoo jóg ah mu daal di leen julli mu ngir ñoom ñu jullee ko waaw waaw ah, ba pare gis nañ ci xadiis bi mu ne na an nabi sallallahu alayhi bu sayna abu hurayra annabiyu ila asxaabihi najaashiya thumma taqaddama fa saffu xalfa fa kabbara arba'an kon loolu leer na lii julli la waaw loolu moom julli la nekkul ñaan kese fa kabbara moom xanaa dooma ne loolu ak ñaan kekku la waaw ak fi nga xam ne mooy seydina jaabir ibn abdillah mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daleen ne qad tuwuffiya al yawma rajulun saalih min al habash rajulun saalihun min al habash fa halumma fa sallu alayhi qaala fa safafnaa fa salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa nahnu sufuuf sayyiduna jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne eh, yonent mi aleyhi salaatu salaam da leen tàggee ki nga xam ne mooy najaas yi ne leen tey de nit ku baax waaw nit ku baax daal dinay génn àddina rajulun saalix muy nit ku baax bokk ci waa xabasha ci éthiopiens yi ci waa Abyssinie kon nag fa sollu fa halum ñëw leen fa sollu alayhi ñu daldi di koy jullee deen fasafaf naa moom seydinaa jaabir ibn abdillah ñu daal di def ay sàppe fa salla nabiyu alayhi wa nahnu sufuuf mu jullee ko te ñun ay sàppe lañu woon kon loolu dafa leer ni julli la du ak ñaanu kese loolu bam leeree gisoon nañu tamit que ne julli comme que julli la mooy il faut mu ànd ak laab ndax suñu borom yonent mi alayhi salaatu salaam mu wax comme xadis bi ne ci sax imaam muslim ak musnadu al imaam at-Tirmidi mooy xadis bu njëkk ci jaami'u at-Tirmidi laa tuqbalu salaatum bi ghayri tuhuur suñu borom de duñu nangu benn julli boo xam ne laab amu ca julli ju laab amul suñu borom du ko nangu waaye it xadis sayna Abu Hurayra laa yaqbalu allahu salaata ahadikum ida ahdasa xatta yatawadda buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee lu dul mu mu daldi mu daldi laablu mu daldi laab kon loolu tax nañ ne lii julli la moo tax julli la joo xam ne il faut nit ki laab bu dee janaaba la la am mooy bala moo fekk sulli julli néew bi foog mu sangu ji bu dee ne nag li wa ak ak tojam lii eh, toj gu ndaw gi ak yooyu loolu moom njàpp lay def bu bëggee julli li nga xam ne mooy janaasa gisoon nañ tamit ci gàttal bon sang bi yooyu wax nañ ko sànq que ne mooy sangu set rek voilà tey nag ñu waroon dugg nag ci wàllu jullee ji bu ko defee ñu gaaw mën a jàll ci li nga xam ne moo ne moo des ci masaa'il yi kon mooy tey <coughs> ñu wara kon tàmbalee ci ana imam bi néew bi fan lay fan la imaam bi di taxaw bu koy jullee est-ce que néew bi da koy teg ca gannaawam ca gannaaw sàppe ya ñu koy jullee wala dañ koy teg ci kanam di ko jullee waaye ci kanam fan ci kanam fan ci kanam mooy loolu fan la imaam bi taxaw ndax imaam bi mooy nekk moom mooy jàkkaarlu néew bi mooy mooy jàkkaar moom mooy jë jàkkaarlu jëme fi néew bi ne voilà ndax du jàkkaarloo parce que néew bi moom amatul amatul euh, <laughs> nekkatul koo xam ne day réaction amanatul am ci moom mooy ja moom moom euh, moom day mooy féete ci néew bi ñeneen ñi nekk ca gannaaw loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci gàttal ñenn ñi dañ ne imaam bi bu dee góor la ci côté bopp bi lay taxaw bu dee néew bi góor la mooy fi féete côté bopp bi fa lay taxaw waaw bu dee jigéen nag ci côté digg bi waaw te loolu jële nañ ko ci ku mel ni mooy madhabu imaam ash-Shafi'i na ko noon imaamu Ahmad waaw rahmatullah alayhima noonu Isxaaq imaamu Isxaaq ibn Rahawayh comme ni nga xam ne noonu la ko imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi nettalee ci al-Majmu' rahmatullahi ala al-jamii' eh? ñoom ñu ne loolu lañuy def am ñeneen nag ñu ne déedéet moom côté dënn bi rek lay taxaw moo xam góor la moo xam jigéen la waaw mooy ci digg bi rek buñ nee digg bi mooy ci dënn bi daal côté dënn bi <coughs> rek lay taxaw ñële nag dañu ne parce que Seydina Jaabir ibn Samura xadiisam bi na ci saxiixayni nga xam ne imaam al Buxaari raxmatullah alayhi mu ngi ko indi ci baabu ayna yaquumu min al mar'ati war rajul waaw bi mu indee di traité masala bii ci saxiix bi ci kitaabul janaa'iz baabu buntu ayna yaquumu ana fan la imaam bi taxaw minal mar'ati ci ndaw si nga xam ne mooy néew bi faatu war rajul wala góor goo xam ne fa faatu mu ne xaddatanaa imraan ibnu maysara qaala xaddatanaa abdulwaaris qaala xaddatanaa xuseynaan ibnu burayda qaala xaddatanaa samuratu ibnu jundub radiyallahu anhu annahu qaala sallaytu waraa annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin maatat fi nifaasihaa faqaama alayhaa wasatahaa kon seydina imaam al buxaari da ko noon imaamu muslimi daal na koy soloo kon imaamu al buxaari mu ne xaddatanaa imraan ibnu maysara mu ne nettali nañu imraan di doomi maysara qaala nee na xaddatanaa nettali nañu abdulwaarisi suñu sëriñ di abdulwaaris qaala mu ne xaddatanaa xusain xusain moo leen nettale muy xusain almuallim xusain almuallim wala an ibnu burayda mu jële ci ibnu burayda qaala mu ne xaddatanaa samura muy saxaaba bu màgg boobu sëy naa samuratu ibnu jundub radiyallahu anhu radiyallahu anhu mu ne julli naa ci ginnaaw yonent bi alay salaatu salaam ci jigéen boo xam dafa génn doon àddina fekk da doon gis da doon matu mooy ku doon jur la daal di faatu yonent bi alayhi salaatu di ko jullee fa qaama alayha wasataha mu taxaw ci diggam mooy fi jàkkaarloo ci ci milieu wu ndaw si fa la taxaw moom alayhi salaatu wassalaam voilà loolu loolu moom moo tax ñu ne ñoom lii nii suñu dalil la buy wane ne kon bu dee jigéen ci digg bi ngay taxaw léegi nag bu dee góor nag li ngeen ne ci bopp moom fu ngeen ko teg ñu ne xadiisu sayyiduna anas ibn malik radiyallahu taala anhu mu ne Gaalib ibn Xayyaat ah dana nee na damaa fekke damaa fekke ak Seydina Anas damaa julli ak Seydina Anas benn janaasa boo xam ne waaji góor la woon nag waa ji faatu woon góor la woon waaw ci faatu góor nee na fa qaama inda ra'sihi mu taxaw fii fa bopp ba mooy fa féeteeg bopp ba fa bopp bay tolloo léegi nag mu ne fa lamma rafa rufi'a boog utiya bi janaazati imra'a moom Seydina Anas bi ñu yëkkatee waajooju ñu indi beneen kii néew boo xam ne nag cette fois ci jigéen la min Qurayshin bokk ci Quraysh aw min al ansaar wala rek ci ansaar fa qiila ne ko yaa Aba Hamza haadihi jinaazatu fulaana ibnatu fulaan fa salli alayha ñu ñëw ne ko ah yaa aba hamza gis nañ aba hamza mooy dàkkantallum yonent mi alayhi salaatu wa salaam moo ko tudde woon moom dhul udunayni xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa abu hamza muy seydina anas ibn malik radiyallahu anhu ñu ne ko ah yow abu hamza haadihi janaazatu fulaana lii de ah néewu fulaana la de diw di doomi diw waaye fa salli alayha te ñu ngi lay ñaan nga jullee ko fa salla alayha mu jullee ko fa qaama wasataha mu taxaw fi jàkk fi féete ci diggu ndaw wi wu ndaw si waaw léegi nag ah <coughs> mu ne moom euh, euh, Ghalib ibn al-Khayyat mu ne fekk al-Ala ibn Ziyad al-Adawi mu ngi woon mu ngi woon ñun fekk mu ngi woon ci mbooloo mi ba mu gisee Seydina Anas mais ndaw si ndaw si moom ci ci diggam la taxaw hein waa ji non waa ji la njëkk indi moom ci côté boppam fi côté bopp bi féete foofu la foofu la féete kantaa ndaw si moom mu taxaw ci côté kii wam nu mu tudd miliam mu ñëw daal di laaj ne ko yaa Aba Hamza hakada kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquumu xaytu qumta qumta wa min al mar'ati xaytu qumta qaala naam waaw nee na mu ne Seyna Hamza ne ko ne Seyna maanaam Seyna Hamza Abu Hamza Abu Hamza mooy Seyna Anas ibn Malik ne ko mais nii nga def nii noonu la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon doon doon def ci góor côté bopp bi jigéen ci digg bi mu ne ko waaw bi mu waxee lool nag al ala di ibn Ziyad al Adawi tourné ci ñun nañu ne ah ihfazu téye leen xam-xama ngoogu waaw xam-xama ngoogu téye leen tukkee na fa mu war a tukkee mooy wax nañ luñ doo xam ne ci yonent mi nañ ko jële ñu ne lii lii nag day wone ne kon ñun lii nii mooy li nga xam ne moo ja Seydina Anas kay leeral na mbiri hein bi imaam Abu imaam Ahmad soloon ko waaw imaamu abu daawuda taalibeem soloo na ko na noonu imaam at-tirmidi waa asxaabu sunani ba mu des imaam an-nasaa'i soloo nañu ko imaam at-tirmidi bi mu ko soloowee daf ko daf ne xasan la xadiis bi bu xasan la imaam ñoomin imaam at-tayaalisi imaam al-bayhaqi daal nañ koy solo waaw voilà la léegi euh, ñoom ñu ne kon lii mooy suñu dalil même bu dee ne am na ñoo xam ne euh, dañuy remettre en cause xadiis bi naan dese naa dëgër waaw dese naa dëgër moo tax imaam alxaafiz bi muy firi bi muy saraax xadiis boobu ci saxi imaamul yi mu ne comme si wa ashaara ila tad'ifi maa rawaahu abu daawuda wa tirmidhi min tariqi abi ghalib an anas ibn malik annahu salla ala mooy li ñu wax sànk mooy imaamul buxaari parce que bunt bi benn xadis rek la fëndi waaw baabu ayna yaquumu min al mar'ati war rajul anaaf bunt ngi fan lañuy taxaw ci ndaw si ak góor bi mooy ki nga xam ni néew la ndaw seeg waa ji mu indi bi wenn xadis rek la fa indi waaw ne ndaw si dafa génn àddina fekk da doon matu léegi yonent mi alei saatu salaam doon ko jullee taxaw ci diggam mooy ci miliam mu ne imaam al Buxaari rahmatullah aleyhi ah, moom xadis bii rek la fi indi waaw moom ah, mel ni deful différence bi nga xam ne mu ne lim mooy ak jëfam lii mu indi lii day niroo comme si wa ashaara mel ni day junj ko ne ilaa totani fi ma rawaahu luy doya dal bi sànq ñoom imaam abu daawud imaam ahmad abu daawud ñooñu waa ashaabu sunan ba mu des imaam an-nasaa'iyu rahmatullah alayhi muy xadis boobu ñu la wax abu ghalib ah, daldi nettali voilà waaye mooy xadis boobu am na nag ñu ne dafa wér xadis bi wér na voilà parce que ñoom daal lool mooy seeni tegtal ñi ci des nag ñi ne ñi ne ñi ne ñeem non côté dënn bi lay taxaw waaw moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam góor la moo xam jigéen la léegi <clears throat> ñooñu tamit am nañ seeni tegtal yoo xam ne ci lañu basé wu ah, ba pare tontu tontu yu euh, ne bon xadiis yéen xadiis boobu noonu euh, des na des na daal loo xam ne am na lees ciy seetaat ñoom daal mooy day xaw a dañuy xaw a jàppalel imaam alxaafis wax fee ne daa mel ni imaam al Buxaari rahmatullah yi day wane lu da'ifal loolu même bu dee ne am na tamit ñu ko wéral voilà lum ci man di doon mooy xadiis yi nii euh, dañuy wane ne en tout cas nit ki mën naa taxaw ci digg bi te loolu comme que xadiis na Anas bi tout dépend ci lool bu dee ñi ko ci kaw wér na mooy ne loolu noonu day doy mooy bu dee góor ci côté bopp bi bu dee jigéen nag ci côté ci digg bi am na nag ñoo xam ne dafuñ tegtal bi dañ ne ci digg bi rek ngay taxaw te loolu bunt bi imaam al Buxaari yi def noonu day niru ne moom loolu mooy mazhabam voilà waaw parce que ana fan lay taxaw mu def interrogation loolu mooy wane ne am na wuute waaye moom mazhabam bi mu koy leeral benn xadiis bi mu indi muy bu samura bi ci digg bi la taxaw waaw te tamit <clears throat> mooy ki mu jur ki nekk ci biir bi loolu en tout cas benn moom dane góor ak jigéen mu indi xadiis boobu rek kon en tout cas lu ci waay def daal incha allah nit mën naa taxaw ci digg bi mooy lakk fiihi salaf am nga ci koo xamante ne ni mooy comme xadiis bi Seydina abu imaam al Buxaari yéndi wala boo nee dangay def bu dee góor côté bopp jigéen côté kii bi it loolu it mooy ne loolu mën nga ko <clears throat> am na si salaf muy ci Seydina Anas ci xadiis bi ñu la wax léegi voilà sauf que bëre Euh, mooy nga ne mais deuxième wax bi ñoom dese nga leen a leeral na ah. ñi ne gaa yi dañuy taxaw ci côté dënn bi <coughs> góor ak jigéen a ci yam waaw ñu ne mais c'est que euh, bu sëy na anas bi euh, boobu noonu côté buñ nee côté bopp bi mooy ci dënn bi rek quant jigéen gi mooy jamono yooyu mooy liñ leen di teg jaag mooy teg leen loo xam ne da leen di da leen di xaw nëbbaale tuuti dafa amul woon rek waaw moo taxoon imaam bi doon taxaw noonu ngir man koo suturaal waaye loolu bi mu amee mooy jigéen gi euh, comme teg noonu mais dañuy ut loo xam ne da koy xaw a suturaal loolu imaam bi loolu rek la fa doon jariñ moo taxoon ci digg bi voilà <coughs> kon nag waaye loolu moo amaana gënul a dëgër li ñuy wax daal incha allah mooy li gën a dëgër mooy nit ki bu dee góor man nga taxaw man nga taxaw ci digg bi ci côté bopp bi bu dee jigéen ci digg bi wala rek nga taxaw ci digg bi comme li imaam al Buxaari rahmatullah alayhi tudde buntu boobu wallahu taala alam ginnaaw masala boobu kon fi ñuy taxaw mooy man nga taxaw ci digg bi wala nga taxaw bu dee jigéen nga taxaw ci digg bi bu dee góor man nga taxaw ci digg bi wala nga taxaw ci côté bopp bi bu dee góor bu dee jigéen nga taxaw ci digg bi wallahu taala alam <coughs> léegi nag mu am e, bu dee ne néew yu bari la ci ay góor ak jigéen hein imaam bi lu muy def est daa war a jullee ñépp benn yoon wala boog mi muy def mooy day jullee kenn par kenn loolu mën na koo def mooy dañ naan am na ci choix bu bu dee ne ñoom seen jot may na leen ko ak loolu mooy mën nañu jullee kenn par kenn wala ñu dajale leen ñoom ñépp jullee leen benn julli waaw bu boobaa nag nu muy demee góor ñi ñooy ñooy féeteeg imam bi jigéen ñi ñooy nekk ca ñoom ñooy nekk ca ca ca ca mooy da ngay tegale euh, néew yi comme bu dee par exemple Euh, ñeenti néew la ñaari ñi ñaari góor ñaari jigéen ñaar ñu góor ñi imaam bi dañuy teg imaam bi day taxaw ñaar ñu góor ñu teg leen ci kanamu imaam bi ñaar ñu jigéen ñu teg leen ci ginnaaw après ñaar ñu góor ñi voilà boobu bu boobaa noonu lay deme léegi nag mu jullee leen waaw mu jullee leen comme li eh, parce que Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu jële nañ ci moom que ne jullee na neuf ñoo xam ne ñu faatu lañ mu jël jigéen ñi teg leen comme ni góor ñi teg leen li ñu wax mu ñu ñu ñoom ñoo topp ci imam bi après jigéen ñooy teg leen ñu féete ca côté xibla ba mooy ñoom ñoo féete après ñooñu waaw mu daal leen ñoom ñépp mu daal di leen jullee benn jullee <laughs> te loolu euh, imaam Ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi Euh, kii Abdurrazzaq imaam Abdurrazzaq daal dinay solo kene bi nga xam ne ci la soxnaay Seydina Omar muy Umm Kalthum bi nga xam ne moom la Seydina Ali mayoon Seydina Ali bi mu génnee àddina di doomu Sayyidatu Fatima radiyallahu anha nekkoon soxna Seydina Omar bi mu génnee àddina dafa génnoon àddina ak doomam juñ naan Zayd ñoom ñaar lañ boole jullee leen te ki leen jullee keroog mooy Sa'id ibn al radiyallahu anhu te ci biir mbooloo mi Abdallah ibn Umar <clears throat> mu nga fa woon seydna Abu Hurayra seydna Abu Sa'id al-Khudri seydna Abu Qatada ñoom ñépp ñu nga fa woon te Zayd mooy doom ji gu góor gi la jëkk a teg mu jàkkaarloog moom moo topp ci imam bi ah après ñu daal di teg sayyidatu ummu kalthum bint ali radiyallahu taala anil jamii léegi nag <coughs> euh, bi nga xam ne ci la demee noonu am benn waay loolu seydina Naafi moo ko nettali <laughs> Naafi mawla ibn Umar mu ne am benn waay bon wane désaccord am waaw que bon waay lii mooy lan lu tax mu jël doom ji di moo gën a nekk ndaw jël yaay ji teg ko après doom ji ko après ah waa ji kii daal di xool nee na ma xool <laughs> euh, après waa ji xaw a wane daal ne d'accordul xool Seydina Abdallah ibn Abbas xool Seydina Abu Hurayra xool Seydina Abu Sa'id al-Khudri ak Seydina Abu Qatada xool leen ñoom ñett leen mais ma hada lii mooy lan ñu ne ko hiya sunna lii mooy sunna la te imaam an-Nasaa'i daal dina koy solo ah ne leen lii mooy sunna waaw ah, <laughs> mooy ñooñu moos foog nga ne saxaaba yu toll noonu ñu taxaw di xoole <laughs> ah, moo tax bi mu leen xoolee ñoom ñoo ñépp waaye ah, yow xoolal mu ne ñu ne ko hé mu ne leen ñu ne ko ñoom ñépp lii lan la ñu ne ko sunna la lii mooy sunna waaw sunnaa ngi kon loolu beneen kii la beneen masala loolu beneen masala la léegi nag mu am beneen eh, ginnaaw kon mbir màngo léegi sàppe yi nu muy demee sàppe yi dañ naan la def ko ñett mooy li gën parce que yonent mi alayhi salaatu salaam noonu la doon def te le waxoon nañ la que ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa am fu mu ko doon defee bërëb boo xamante ne nii moom fa la doon jullee néew yi te foofu la ni julli ñu jóg leen nee na Seydina Abu Hurayra nee na bi mu ñu nee jóg leen ñu julli hein da leen jóg leen ñu jullee seen mbokk mi muy an-Najaashi nee na mu génn fa safa mu daal di def ab sàppe waaw summa taqaddama fa saffu ñu daal di kii te du jàkka jaa léegi nag loolu nag mooy affaire bi mooy laaj bi <clears throat> mooy kon jullee néew est-ce que mën nañ ko mooy sàppe yi ci la ñuy traité waale sàppe yi ñu nekk parce que comme que yonent bari sarsam mooy ci musalla bi fi mu doon jullee it côté yooyu la woon foofu na loon dafa dafa jege woon ak jàkkaam ji waaye du feneen la ko doon jullee waaw léegi nag euh, <clears throat> te loolu li koy wane mooy xadis bi ñu la junjoon ne xadis Seydina Abdullah ibn Umar te nekk ci sa saxiix imaamul Buxaari ñu ngi ko doon junj jotaay bii weesu mu ne ah, mooy bi muy nettali naan yahuud yi dañoo indi woon ci yonent mi alayhi salaatu salaam benn góor boo xam ne ci ñoom la bokk ak benn jigéen boo xam ne dañu njaaloo woon ah yonent mi alayhi salaatu digle ne nañ leen xaañ ay xeer ba ñu faatu mu ne fan lañ leen la digaloon ni la fii mawdi'il janaiz 'inda voilà fa ca côté jàkka ja fa bërëb ba nga xam ne fa la ñuy jullee néew yi waaw moo na ku mel ni imaam alxaafiz ibn xajar ci fatxul baari bi muy wax ci xadiis bopp mu ne dalla wa dalla xadiis ibn umar almadkuur ala annahu kaana lil janaiz makaanun mu'iddun mu ne bii day tegtale di wane ne këne kon ah fi ñu doon mooy néew yi kat dafa amoon bërëb boo xam ne moom lañ bàyyi woon ngir di leen fa jullee te nekkuloon jàkka ji kon loolu benn affaire la léegi nag bu ñu mooy eh, après dina ñëw ci jàkkee est mën nañ ko fa jullee bu ñu gisee lool kon ab bayal la woon le fait que yonent mi alayhi salaatu ñëw di di sàppe nit ñi def leen ñetti sàppe loolu lenn rekk lay wone parce que ab bayaal moom yaatu gi mu yaatu mooy ne gaa yi xaj nañu fa quoi mooy ne mënoon nañu def benn sàppe bu guddo guddo guddo guddo loolu mën naa nekk non waaye dafa doon def ñetti sàppe waaw loolu ñetti sàppe kon loolu mooy li nga xam ne incha allah parce que bëgguñu dugg ci détails yi parce que dañu bëgg moo je veux bi jeex tey waa ngi gis ne l'heure passe vite l'heure passe vite parce que presque une demi-heure te xaw na des fii mu ne ñëwaguñ rek ci julli bi moo tax bon dañuy tënk quoi mooy ne incha allah li gën a dëgër te li nga xam ne mais nag ci wàllu ngëneel rek la nekk newuñ loo xam ne dañ naan ku def benn sàppe sa bos baaxul déedéet mooy li gën incha allah te yonent ma sa lool la defoon mooy sàppe boo xam ne sàppe boo xam ne ñetti sàppe ngay def waaw même bu dee ne possible na même bu dee ne possible na ñu def benn sàppe kese ah nañu ko def ñett ndax lan xadiis sayna abdullah jaabir ibn abdillah radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla ala najaasi fa kuntu najaasi fa kuntu fi safi thani aw thalith moom jullee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam jullee na xadiis boobu gisoon na mu ngi ci sax imaamu al Buxaari waaye na ko noonu mu ngi ci yeneeni téere na ko noonu imaamu muslim al ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhi soloo na ko moom si imaam muy muttafaqun alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam jullee na an yi te korook moom bi mu koy jullee man imaam man Seydina Jaabir maa ngi woon ci sàppe bi nga xam ne mooy fa kuntu fi saffi thani deuxième sàppe bi laa ne woon awi thalith wala ñetteel bi kon loolu la ñuy xamee ne kon mbir mi ñetti sàpp la doon ne voilà voilà kon même bu dee ne am nañu ne eh, lii wanewul fenn ne eh, sufuuf yi foofu la yem waaw ndax amul dara luy tegtale ne que ne ah oh, oh, sàppe yi bu nee ci deuxième bi laa ne woon wala lool rek mooy da waa troisième bi kat lu tax ngeen bëgg cee dégg ne mbir mi fa la yemoon ah waaw léegi euh, dañ leen naan euh, parce que ba pare ñu ne te am plus imam muslim euh, riwaayam bi jaar ci abu zubayr an jaabir di wax ci jullit néewu yi dane fa xum naa fa safaf naa saf fay ni waaw ñu jóg ñu daal di sàppe ñett ñaari sàppe waaw kon kon ki nga xam ne dane kon soit ci ki soloo ne sëy naa jaabir dane man soit ci deuxième sàppe bi wala ñett bi laa nekkoon mooy kooku moo sikki sàkka waaw waaw moom moo sikki sàkka ndax ñetteelu sàpp amoon na ndax si ñetteelu sàppe amoon na waaye loolu noonu tekkiwul ne ñett la woon hein voilà kon loolu insha allah mooy sàppe yi bu nekkee ñett mooy li nga xam ne am na ci boroom xam-xam yu ñu ne loolu moo gën am ñu ne comme fii nii ne ñaar rek am na waaw ndax dafa am yeneen xadiis yoo xam ne dañuy wax naan ci ngëneelu sàppe ñetti sàppe voilà ñi mooy comme li kii wax muy xadiisu Maalik ibn Hubayra te imaam Abu Daawuda rahmatullah alayhi daal di koy solo marfu'an mu ne yonent bi alayhi salaatu man salla alayhi thalathatu sufuf faqad awjab imaam at-Tirmidhi it na ko ne loolu bu bu xasan la imaam al-Hakim ko daal di koy wéral ci riwaaya imaam al mu ne illaa ghufira lahu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne xadis boo xam ne kon ñii ñu la wax soloo nañ ko mu ne man salla alayhi thalathatu sufuuf thalathatu sufuuf bépp néew boo xam ne ñetti sàppe ñoo ko jullee kooku kat aw jaba kooku matal na mooy waral na mooy njëg jëlu borom bi war na ci moom waaw imaam alxaakim moom ci tar ci ci riwaayaam dane illaa xufira la lu dul ne moom jéggal nañ ko voilà kon nag euh, loolu moo tax loolu moo tax nit ñi am ñoo xam ne dañoo jeng ne lii mooy li gën voilà loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën même bu dee ne ñeneen wax nañ leneen euh, wallahu taala alam pour bañ a gën a guddal ci wàll wi léegi nag mu ñu ñëw ci wàll ci jàkka nag est-ce que mën nañoo jullee néew ci jàkk kon xam nañ ne kon dañ koy def ci bayal te yonent mi alayhi salaatu salaam ci bayal la ko doon def mais dañ koy def ci jàkka ndax xadiisu sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anhu wa anha wa ardaaha parce que boroom xam-xam ni masala boobu dañ cee am ay wuute am na ñenn ñoo xam ne am nañ ci wax lu lu mat ñetti wax am ñu ne dañ koo sib waaw mooy jullee néew ci jàkk dañ koo sib am ñu ne non lool kenn sibu ko mën naa ne waaw am ñu ne eh, bu dee ne eh, bon du daal dañ koy sopp bu dee ne euh, euh, nekk nañ ci kóolute que ne du du du du du am benn taq-taq boo xam ne da koy bàyyi ci jàkka ji waaw te loolu euh, léegi nag kan moo wax wax yi wax bu njëkk bi ku mel ni xanafiya yi parce que xanafiya yi ñenn ñi nettali ci ñoom naan dañ koo tere ci lum joyal mais. ñoom dañ ne ah non moo tax kenn ci am ci ulamaul xanafiya yu ah non non loolu kenn ko terewul ci luñ joyal mooy ñoom néew bi ñu dugal ko ci jàkka ji lañ wax waaw loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy bañ mais bu dee néew bi dañ koo teg ci biti jàkka ji ñi koy jullee mën nañoo nekk ci biir jàkka ji bu dee ne dañ koo tege comme ñu teg ko ci biti après ñoom ñu koy jullee lool mën naa ne waaye eh, ku mel ni par exemple euh, maalikee yi rek rahmatullah ak en tout cas xanafiya yi dans leur ensemble ñoom dañoo dañoo sib loolu waaw ndax ñoom dañoo gis ne le fait que yonent bi aleyhi salaatu salaam mu amoon bërëb boo xamante ne nii dafa ko doon jullee comme ni mu ñëwee ci xadiis ibnu Omar bi radiyallahu taala anhu comme niñ ko tudde sànq loolu day tegtale que mbir mi kat daa am bërëb boo xamante ne nii dañ koo faa dañ koo waajaloon ngir loolu waaw dañ ko waajaloon lii loolu ngir loolu léegi nag bu loolu leeree ñoom ñu ne kon loolu day wane ne daal li nga xam ne moo gën loolu la te tamit am nañ sax xadiis boo xam ne euh, imaam Abu Dawud moo ko soloo na ko noonu sëriñam imaamu Ahmad rahmatullah yi ci xadiis boo xam ne am nañu ko wéral kuene Seydina Abu Hurayra nee na yonent mi aleyi salaatu salaam dane man salla ala janazatin fil masjidi fala shay'a lahu képp koo xamante ni dafa jullee ab néew jullee ko ci jàkka ji kooku du am dara waaw kooku képp ku jullee néew ci jàkk waaye xadiis bii nii da gis ne matn bi ci boppam loolu dafa wuteeg li nga xamante ne mooy xadiis yu wér yi voilà après loolu dinañ ci ñëw ñu en tout cas lii mooy seeni tegtal léegi nag ñi nga xam ne moom comme xanaa bi lay ne noonu loolu dara newu ci loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk ñoom dañoo tegtaloo xadiis sayyidatuna Aïsha bint siddiq ya siddiqatu bint siddiq radiyallahu anhuma mu ne mais fekk Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dafa génn àddina xadiis mu ngi sax imaam Muslim Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas vers l'année les années cinquante cinquante quatre jàpp ko côté yooyu la génn àddina comme niñ ko gisee woon ci xilaafa Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan bi mu génnee àddina euh, radiyallahu anhu soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullee ne ñaan nit ñi ne leen ah bu ngeen ñu ko mënee indil ci jàkka ji comme que jàkka yi ak seen néeg yi taqaloo woon surtout néeg Sayyidatu Aïsha ah ñu mën koo jullee gaa yi mu gis ne gaa yi d'accord ñu quoi mu ne mais nit ñee gaaw a fàtte rek nit ñi ñoo gaaw a fàtte moom Sayyidatu Aïsha mais ma salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Suhayl ibn Bayda illa fil masjid mais yonent mi alayhi salaatu salaam Sayyidina Suhayl ibn Bayda bi mu génnee àddina mais yonent mi alayhi salaatu salaam ko lu ci jàkka ji kon nit ñi lan la ñuy bañ ci lii ñoom moom gaaw dañoo fàtte ah gaaw dañoo fàtte ah bay bay bay ba ba ba bay bay naan ma jullee gi ñu leen indil leen ko ñu ko ci jàkk leen jullee ko ñu naan bon ñuy ñuy wane daal que ne loolu bon est ce que loolu duñ ko def loolu du lu ñuy def ñu ne mais nit ñi gaaw fàtte. ño léegi ñu ne kon lii day wan ne kon yonent bi alayhi salaam sayyidatuna Aisha nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam jullee na Seydina. Suhayl ibn Bayda julleewu ko maa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Suhayl ibn Bayda illa fi masjid julleewul néewub Seydina Suhayl ibn Bayda lu dul ci tëj léegi ñi nga xam ne dañ ne comme Shafi'i yi ne moom bon man na mais loolu lépp à condition que ñu nekk en sécurité que ne néew bi mooy dara du génn ci moom lu it loo xam ne day sobee jàkka ji waaw loolu it bon loolu it mooy ñële it de toute façon waxu xanaa bi lay loolu tamit da ci day nekk li nga xamante ne nii day ëmb loolu voilà voilà loolu moom da koy ëmb insha allah léegi li gën a dëgër mooy mën naa ne parce que bu manul woon a nekk mooy ak cibeel ci boppam moo ci amul léegi nag mooy euh, manoo ne par exemple yu njëkk ñu manuñ ne parce que yonent ma ne saaf saaf bu ko def wala li ëpp liñ soloo ci moom voilà dañ naan li ëpp liñ soloo ci moom da ko doon def ci biti léegi hmm. mais jul am na ku mu jullee ci jàkka ji hmm. loolu day wan ne loolu aljawaaz lay wane que ne lii possible na moo tax boo gisee ñuy jullee néew ci jàkka bu fa nekk naan ah hada bid'a déedéet yone loolu sunna la sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na maa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Suhayl ibn Baydo illa fil masjid yonent bi de alayhi salaatu wa julleewul Seydina Suhayl ibn Baydo lu dul ci jàkka ji ci jàkkaam ji la ko ju jullee la ko jëm ci ci wàllu jullee néew jullee lan ci euh, bërëb boo xam ne moom lañ naan musalla mooy loolu it léegi nag bon li ñuy wax dañ naan moo nit ki lenn la dañuy fexe parce que li ëpp liñ nottali ci yonente bi alei satu salaam ci musalla la jullee mooy ci bayaal boo xam ne fu ñuy jullee néew yi mooy loolu mooy li nga xam ne nit ki dañuy fexe am loolu mais léeg-léeg ñu jullee tamit ci jàkka ji pour def lépp waaye li ëpp mën nañ koy def ci musalla wallahu taala alam noonu la ñuy boolee wax yépp insha allahu taala bu ko defee lépp loo xamante ni nii nit ki def na ko ci mooy moom def na li nga xamante ne mooy sunna moom euh, euh, nit ki ba muy def loolu le léegi nag ginnaaw loolu ginnaaw loolu moo am yeneen masala mooy ba léegi ñëwaguñ ci julli ji kon fañ lañu wax nañu li jëm ci sàppe yi fan lañ koy jullee fan lañu mën a jullee néew kon mën nañ ko jullee ci jàkka mën nañ ko jullee biti jàkka ji mooy benn cour jàkka joo xam ne dafa am benn bayal bu ne ci kaw wetam ñu jullee foofu wala tamit ci biir jàkka ji mais à condition ñu bàyyi xel li nga xam ne moom la Shafi'i yi rahmatullah alayhim shartal te loolu moom de toute façon xanaa bi lay ñi ne ko naan loolu mën naa nekki xam nga ne loolu précaution yooyu mooy dañ ciy bàyyi xel waaw loolu moom ça va ça avec waaw loolu moom ça va avec moom bila raybin moom ci lu amul benn kii ça avec waaw loolu moom jarula jarula jarula kii mooy que ne il faut ñu am kóolute ne ah du am loo xamante ne day jóge ci euh, euh, ki nga xam ne moo faatu di taqal li nga xam ne mooy jàkke ji loolu leer na léegi nag ginnaaw kon ñuy gisee yooyu mooy est-ce que léegi nag euh, léegi léegi léegi euh, wala yooyu nañ ko bàyyi ba ci kanam mooy jullee jullee julli ci ci ci xabru waaw mooy nga ñëw néew boo xam ne dañoo fekk ñu jullee koo pare léegi ñun bala wax ci affaire jullee ba pare léegi nañ ñëw nag ci wàllu jullee bi ci boppam nag voilà léegi nan lañuy jullee néew Allah nan lañuy jullee néew jullee néew boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci nan lañ koy defe ñaata c'est-à-dire ana ñaata takbiiraat lañ koy takbiiral mooy ñaata allahu akbar waaw ah ñaata yoon ñaata yoon ñaata yoon ak tamit après buñ jógee foofu nit ñëw ci wàll li ñuy tari mooy ñaata ñaata kàbbaar la hein loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dañ cee wuute ci ay wax bu njëkk bi ñu ne dañuy commencer li gën a tuuti wax bu gën a tuuti ba bi gën a kawe ah loolu mooy li gën a neex a takk comme ni ko imaam Ibnul Munzir daal di toxale mu ne boroom xam-xam yi de ixtalafu fi adati takbirat ala al janaizi ala aqwal mu ne wute nañu ci nombre de kabbaar yi ñi nga xam ne moom lañu war a kabbaar ci néew bi ñuy jullee ci ay wax bi ñu jëkk mu ne yukabbaru salaatan mu ne wa huwa qawlu ibn abbas wa anas ibn malik wa jabir ibn zayd wa qaala Muhammad ibn Sirin innama kaana takbiiru thalathan fa zaadu waahidan kon wax bu njëkk bi mooy ñetti kàbbaar mooy ku taxaw ñu taxaw di jullee ñëw imaam bi taxaw ci danaan allahu akbar defaat allahu akbar après defaat allahu akbar kantaar lan lay wax après allahu akbar bu ne loolu après lañ koy lijjanti nañu lijjanti takbiir yi ba pare hein voilà mooy kon bu njëkk bi ne ñett la ñett deuxième wax bi ñu ne yu kabba mu ne lool mooy waxu ñu ne ñett mooy waxu seydna abdullah ibn abbas seydna anas ibn malik seydna jabir bu mag boobu radiyallahu anil jami' nee na takbiir yi ci julliñ néew ñett la woon ñu yokk ci benn waaw deuxième bi ba léegi imaam ibnul ibnul munzir ah mu ne deuxième bi deuxième wax bi deuxième wax bi ñu ne lan ñu ne ñoom yukabbaru arbaa hada qawlu akthari ahlil ilm mu ne nag bii beneen wax bi ne ñeent la ñeenti kàbbaar la te lii moo ne mooy li ëpp lu waa boroom xam-xam yi wax voilà mu ne wa mi man qaala bii Umar ibn al-Khattab wa Zayd ibn Thabit wa ibn Abi Awfa wa ibn Umar wal Hasan ibn Ali wal Bara ibn Azib wa Abu Hurayra wa Uqba ibn Amir wa Muhammad ibn al-Hanafiya wa Ata ibn Abi Rabah wa Sufyan ath-Thawri wal Awza'i wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq wa ashabu ar-ra'y waaw mu ne wax jii nag ne ñeenti kàbbaar la moom la li ëpp ci boroom xam-xam yi daal di wax waaw moom la li ëpp ci boroom xam-xam yi wax waaye mooy waxu imaam Maalik tuddul imaam Maalik mais lii mooy waxu Maaliki yi tamit mooy ñeenti kàbbaar la mu ne ñu wax lii mooy waxu Seydina Omar Seydina Zayd ibn Seydina Ibn Abi Awfa Seydina Abdallah ibn Umar Seydina Al-Hasan ibn Ali Seydina Al-Bara ibn Seydina Abu Hurayra Uqba ibn Seydina Muhammad ibn Al-Hanafiya Ata ibn Abi Rabah Seydina Sufyan Ath-Thawri Al-Awza'i Ash-Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal imaamu Isaaq ibn Rahawayh ak ashaabu ra'yi ashaabu ra'yi mooy ñam ñooy Hanafiya yi lañ ci jublu waaw waaye wax jooju mooy waxu maalikiyé yi te mooy waxu imaam ibnul mubaarak tamit hein ah, pour compléter la liste waaw comme ni ko imaam eh, eh, eh, an indee ci al-Majmu' voilà kon mooy mooy mooy mooy kii al arbaa al madahibul arbaa ñoom wax bii lañ wax ne ñeenti kàbbaar la waaw ñeenti kàbbaar la léegi nag mu am beneen wax beneen wax bi ñoom ñu ne cinq yu non cinq kabaar la ah ba léegi imaam ibnul Munzir rahmatullah alayhi mu ne hada qawlu ibn Mas'ud wa Zayd ibn Arqam wa ruwiya an ad-Dahhak ibn Muzahim mu ne nag bi nekk cinq kabaar la mooy waxu Seydina Abdallah ibn Mas'ud ak Seydina Zayd ibn Arqam mu ne loolu soloo nañ ko ci ad-Dahhak ibn Muzahim léegi ñeenteel wax bi ñu ne daal kenn du yokk ci set yi waaw te kenn du wàññi ci li nga xamante ne mooy trois mu ne lool mooy waxu Bakr ibn Abdillah al-Muzani al-Muzani al-Muzani waaw ñoom ñu ne kenn du yokk ci mooy entre mooy wax bi ñu commencé bi gën tuuti trois ba set fi ba ba ba set kenn du dépasser loolu ci diggante boobu la daal nit ki daal nag léegi bu mu ci def baax na ak mbir mbir mi daal waase cinquième bi wax la joo xam ne dañ ko dañ koy toxale ci imaam Ahmad même bu dee gis nañ mazhabu euh, Hanabila yële la waaw boo xam ne dane laa yanqusu min arba laa yunqasu min arba kenn du wàññi kenn du def lu gën a suufe waaye kenn du def lu ëpp set waaw sixième bi mu ne yukabbiruuna maa kabbara imaamuhum waaw moom imaam nul mundir mu ne sixième wax bi mooy ne daal nit ñi daal ñooy topp seen imaam la ñuy topp lu mu kàbbar rek ñu kàbbarloo mu ne loolu jële nañ ko ci ibn Mas'ud mu ne wa kaana isxaaqu yaquul imaam isxaaq ibn Raahawayhi la doon wax rahmatullah alayhi ida kabbara al imaamu ala al janaazati wala jinaazati xamsan aw arba'an aw maa zaada ila maa yablughu sab'an lazima al muqtadi bihi an yantahiya ila takbiir al imaam mu ne imaam Ishaq malgré lële mooy kiiwam mooy ñeent yi ñeent daal moom la moom mooy mbir mi léegi nag mu ne kantaan ak bu dee nag yow ki lay jiite dangaa ñëw mu am mazhab koo xam ne moom dane waaw ah, moom man sama mazhab mooy cinq cinq kàbbaar waaw wala ki ne set mu ne bu ku ci def loolu ki nga xam ne moom dañ koy jiite moom day war mu topp imaam bi waaw ida kabbaral imaam ala jinaza xamsan même bu dee ëpp na man imaam Ishaq li ma jàpp ne quatre la war a yem la mooy foofu lay yem mais kaw que bu buñ leen ne ñoom lii mooy seen mazhab waxuñ ne ku gis leneen baaxu voilà loolu moo tax wax yi eh, ñu koy indi tamit bu dee imaam bi dafa kàbbaar cinq wala quatre wala lu ëpp loolu ba mat set mu ne loolu ki nga xam ne mooy ki ñuy ma'mum bi kooku day topp rek li nga xam ne li nga xam ne rek moom la imaam bi euh, euh, def moom lay def léegi ñe mu ne septième bi yu kabbiru sittan am na ñu ne six waaw six lay kàbbaar six kàbbaar mu ne loolu ruy naa daalika an ali ibn taalib loolu jëlee nañ ko seydna ali ibn abi taalib ne moom dafa jullee ci sahl ibn hunayf fa kabbara sittan daldi kàbbaar six kàbbaar mu ne te loolu it soloo nañ koy ci Ibn Mas'ud ak Ali ibn Abi Taalib tamit Seydina Ali kene jullee na Seydina Abu Qataada moom mu jullee set mu def set kabbaar loolu moo taxit it beneen wax bi ci tegu mooy ñi ne set kabbaar la du six mais set kabbaar waaw parce que Seydina Ali yéegii Seydina Abu Qataada al-Haaris ibn Rabi' al-Ansaari radiyallahu anhu ba mu génnee àddina Seydina Ali ibn Abi ba mu koy jullee ah sept la kabbaar waaw ñu ne kon lool am na sax ñu dem ba ne même neuf rakka man neuf kabbaar mën nga koo def waaw loolu jële nañ ko ci seydna abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaam mais xadiis bi sauf que xadiis boobu mu ne dafa digal bésu Uhud bi Hamza fa suy jaabu buur dañu daal di koy muur summa salla alayhi fa kabbara tis'a takbira summa ata utiya bil qatlaa yusufuuna wa salla alayhim wa alayhi ma'ahu mu leen di jullee waaw loolu eh, ku mel ni imaam at-Tahawi daal na koy soloo ci sharhu ma'aani al-aathar léegi nag eh, léegi malgré loolu mooy kon wax yaa ngoogu ci ci gàttal léegi nag <clears throat> kon gis nga mbir yi ni mu kiiwee imaam Ibnul Munzir mu ne sabatal axbaaru yii yépp nag am na ay parce que ñi ne ñeent mooy insha allah nañu xool imaam Ibnul Munzir wax ba pare après ñu def benn conclusion ci wàllu takbiraat yi mu ne sabatatil axbaaru an rasulillah sallallahu alayhi wa min wujuhin shatta annahu kabbara ala al janaizi waaw mu ne sax na ci yonent bi aleyhi salaatu salaam këne ne kàbbaar na ci janaasa ñeent mu ne ak boroom xam-xam yi nag wax nañ ci xadiis Seydina di ibn Arqam waaw bi nga xam ne dafa wax que moom cinq waaw mu ne am ci boroom xam-xam yi benn mbooloo ci boroom xam-xamu xadiis yi boo xam ne ñoom la moom moom lañ àndal mooy xadiis boobu la fene lañ jëfe waaw am ñoo xam ne dañ ne non waaw ak li ñu wax ne bon na topp imam bi que moom na na kaat lay def mais bu dee imam bi dafa def lépp loolu na ko def ah <coughs> te Seydina Zayd ibn euh, euh, Arqam dafa defoon lëppoon kaat mais après gis nañ ko mu doon def kaat parce que da doon moo tax mu ne am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne xadiisu Zayd ibn Arqam lam yakun Zayd yukabbiru arba'an illa li ilmihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yukabbiru xamsan thumma saara aaxiral amri ilaa an kabbara arba'an wa lawlaa dhaalika maa kaana Zaydun yukabbiru arba'an fa dalla fi'luhu ala anna fi'luhu ala anna aaxiral amrayni min rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam maa kaana Zaydun yaxtaaruhu wa daliilu ala dhalika hadithu Umar parce que na Zayd dafa solo lule waaye moom dañ koo gis muy def ñeent mu ne moom nag naka lay solo ci yonent ma lay saar saam ne dafa kii cinq ba pare moom moom mu moom muy moom muy def kat te te amu ci dalil bu da loolu day wan nekkoon moom dafa xamoon ne mujjantelu mbir yi hein li mbir yi mujjee woon ci mbiru yonent bi aleyhi salaatu wa te saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon jël ci jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam li mujj jàpp li mujj kon nag bu dee moom dafa mujj di jëfee kat loolu day day saxal que ne moom loolu mooy li mujj ci jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam voilà kon que ne ñeent la moo tax moom loolu la nootal ci gàttal say moom euh, euh, euh, te loolu gis nañ ko saxaaba yi ko te loolu mooy waxu madahibul arbaa voilà mu loolu moo tax li nga xam ne mooy li gën lëng mooy ne ñeent la même bu dee am nañu ko doon def finalement daanaka daanaka ñi koy defati bareetul ba lool moo tax lenn ci boroom xam-xam yi di woote ne ijmaa dafa am comme imaam ibn abdul bar mu ne wan aqada al ijmaau ba'da dhalika ala arba wa ajmaa al fuqaha wa ahlul fatwa bil amsar ala arba waaw ala ma jaa fi l ahadith sihah wa ma siwa dhalika indahum fa shudud la yultafatu ilay imam ibn abdul bar al andalusi rahmatullah alayhi moom moo mu woote ne ijma am na ci këne léegi après loolu wax yi amoon na te gis nañ saxaaba yi ko doon wax mais finalement mbir yi dafa mujj tënku ci ñeent ba loolu moo tax nga gis madahibul arbaa ñoom ñépp ñeent lañ wax waaw mu ne lool fuqahaul amsaar fuqaha yooyu réew yéeg gox yi ñoom ci ñeent lañ yem léegi léegi comme ni mu saxe ci saxi xadiis yu wér yi léegi nga ne ma eh parce que euh, ma ne dinañ ñëw ci ci dalil yaatal dalilu li nga xam ne mooy ñeenti insha allahu taala wax ci quelques xadiis yoo xamante ne nii euh, euh, te loolu wax nañ ko sànq ci am nagaas yi boo fàttee léegi rek wax nañ ko waaw bi ñuy wax Euh, ci euh, baabu sufuufi ala al janaza muy xadis boobu imaam Abu Hurayra te moo taxoon sax ñëw mu ne na an nabi sallallahu alayhi wa sallam ila ashaabi najashi thumma taqaddama fa saffu xalfa fa kabbara arba'an mu daal di kàbbaar ñeent ak yeneen yu mel noonu hein kon loolu te imaamu euh, kii nu mu tudd ash-Sha'bi rahmatullah alayhi juste imaam al-Bukhari xadis bi mu ci teg dane dañu jële ci ash-Sha'bi mu ne axbarani man shahida an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu ata ala qabrin manbuud fa saffahum wa kabbara arba'a waaw ñu ne ko kan moo la nettali loolu yow yaa Aba Amr kan moo la ko nettali mooy parce que bi muy nettali moom eh, eh, Abu Amir ash-Sha'bi dane nettali na ma koo xam ne gis na yonent bi alay ku fekkee yonent bi alay saa salaam kër yonent bi alay saa salaam ñëw na ci eh, xabru boo xam ne dañ koo sulli mu daal di leen ka euh, def ay sàppe daal di kabbaar ñeenti kabbaar ñu ne ko ah yaa aba amr kan moo la nett kan moo la nettali loolu yaa aba amr man xaddasak kan moo nettali loolu mu ne ko ibnu abbas radiallahu anhuma sayyidina abdallah ibnu abbas moom moo ma nettali kon loolu mooy xadiis yi wax loolu dafa bari ah. loolu nag la imam ibnu al andalusi rahmatullah alayhi ne ijma dafa am après loolu comme ni ko xadiis yu wér yi wa euh, saxale que ne ñeent la yeneen yi nga xam ne nag ñoo wuteeg ñeent yi loolu ay shudud la mooy yoo xam ne yu beru la duñ ci geestu naka noonu ku mel ni ñoom imaam euh, an-Nawawi rahmatullah alayhi daal di nañuy wax lool waaye ijma boobu am nañu koy bañ <clears throat> ne non ijma bi nan dafa ijma amee ah <clears throat> ndax gis nañ saxaaba yi dañ cee wute woon. comme ni ko imaam ibn ibn al-Munzir indee léegi ci al-Awsat la ko indi imaam uh, ibn uh, uh, boo demee ci ibn Hazm it indi na ko foofu waaw ba pare ne moom it ijmaa moom ku ko fi wax mooy demewul noonu ci ci mooy moom mu bañ ne ijmaa ci ñeent moom loolu loolu demewul noonu waaw loolu demewul noonu mooy moo tax am na ñu koy bañ ne ijmaa mais loolu dañ naan ijmaa bi après la am daanaka. mooy daanaka lox loolu tamit la imaam Ibn Abdul Bar wax mooy que ne kenn waxu la ne parce que yooyu ñoom waxuñu du ñoom ñoo la gën a xam ne wax nañ ne am na saxaaba yu ko doon wax ak yeneen yiñ la wax kon mooy ijma in aqada al ijma ba'da dhalika voilà comme li imaam an wax moo tax mu ne summa inqarada dhalika al bi muy wax ci loolu imaam an da dane boroom xam-xam yi wuute bii am ci façon yiñ la wax nii ci kàbbaar yu bari mu ne inqarada dhalika alxilaaf wuute boobu dafa mujj ràpp deñ wa ajmaat al umma al arbaa takbiraat bila ziyaada wala naqs comme ni mu ko waxee ci al majmuu voilà mu ne moom euh, imaam an-Nawawi mu ne xilaaf boobu wuute boobu dafa mujjoon deñ thumma inqarada bam ba mu deñee nag ajmaat al umma boroom xeet di daje ci kaat dëppoo ci kaat takbir lañuy def lañuy bu ñuy jullee néew ci loo xam ne amul yokk amul wàññi voilà léegi da ngay dégg ñenn ñu naan ñu naan non ijma boo xamante ni dañ cee génn Seydina Ali Seydina Ibn Mas'ud Seydina Anas Seydina loolu noonu du ijma dañ naan mbir mi dangaa foog ne mais ñi waru mais ñi koy wax liir nañu li imaam Ibn Abdul Bar wax ak imaam An-Nawawi ñooñu indi xilaaf yi indi wute yi ba pare mais finalement parce que loolu day am. mooy dina am jamono yoo xam ne day am wuute day am moo tax ñu naan la masala sàngam amoon na wuute ci saxaaba yi radiyallahu anhu waaye après ñoom amatul kuy soutenir wax jooj waaw kon nag loolu mooy mooy façon delloo wax la joo xam ne euh, moom añi ñiy def loolu dañ leen koy delloo waat ne leen yéen ñi ngeen di wax ñoo leen gën xam ñi ngeen di wax parce que ñoom ci seen bopp nee nañu summa inqarada al ijma zalika al xilaaf wuute ba daal di daal di jeex après xeet wi daal di dëppoo ci ñeenti takbiraat yi lool kay kooku kay xam na kooku kay xam ne lii existé woon na ko amoon na mais sauf que après dañoo gis ci boroom xam-xam yi gisuñu ko def lu contraire koo xam ne ku def lu contraire ak ñeenti yi moo tax waaw te ba léegi nii ba léegi nii ba léegi nii euh, euh, euh, parce que lenn am na <coughs> parce que gars yi ne xam nga Seydina Ali radiyallahu anhu la mu doon def da am na riwaay yu ne moom waa am lu Badr ak saxaaba yu mag yi la ko doon defal mooy bu dee saxaaba yu mag la moom du yem ci ñeent da ci yokk soit mu yokk cinq wala mu yokk ci lenn mais da ci yokk gis nañ sànq Seydina Abu Qatada sept la def voilà mais loolu ñu ne kon loolu day reste ba léegi ngir dawul zawul fadli mais loolu daanaka mooy euh, gisatoo ku koy def loolu la ñoom imaam Ibn Abdul Bar ak imaam an-Nawawi doon wax moo tax ñu ne ijma dafa après comme rek ci wàllu mani yu est-ce que est-ce que kii kii kii nu mu tudd nit bu sëy soxna am est-ce que ta ta ta éjaculé wul est-ce que kooku day sangu wala déet. xam nga loolu ab wuute woon ci biir saxaaba yi radiyallahu anhu même malgré ne Seydina Omar dajale woon na saxaaba yi daanaka mooy ñattee woon effectivement. ñoo tax ñuy wax ba pare ne képp ñu ba wutee ci mbir mi mu yónni Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ne demal nga laaj Sayyidatu Aïsha waaw nu mu demee Sayyidatu Aïsha ne yonent bi alayhi salaatu wa sa loolu na idaa jalasa bayna shu'abi al-arba'a thumma kooku day te lool imaam Abu Hurayra ñooñu soloo nañ ko moom mu ne mbir yi lu mujj li mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam lii la wax que képp koo xam ne dafa joteeg soxnaam ta mooy même bu dee ne. ilaaj am na mooy pénétration am na waaye éjaculation amul kooku bu jógee du sangu day jàpp waaw day raxas ko yépp après mu mu jàpp léegi loolu noonu même après bi Seydina Omar bi bi mais léegi nag jeex na comme que Sayyidatu Aïsha nee na mbir mi lii la yonent alayhi salaam nee na loolu ku mu xew na sangu <coughs> ku mu xew na sangu loolu ku ko def na sangu moo xam anzala aw lam yunzil léegi ku fi defati kii dinaa jël sama yar bi dinaa la dóor ay yar ba ñépp jox la nakaalam moo gaa yi xam mais teewul après moom am na saxaaba yoo xam ne dañ leen koo laaj ñu ne ñun ñoom ñu ne ñoom ñu jàpp ne lii la que ne loolu warul sangu waaw warul sangu moo tax loolu mënoo ne loolu ah mais après kenn waxatul loolu dañ naan jamono jooju amoon na wute mais léegi loolu ijmaa dafa am seen ginnaaw waaw loolu kese la comme mook fii wayem mook fii voilà <clears throat> léegi bu ñu xamee loolu léegi nag mu des hein waaw euh, est-ce que bu ñuy bu ñuy def kàbbaar yooyu dañuy yëkkati loxo yi walla déet ah mooy allahu akbar yëkkati loxo allahu akbar yëkkati loxo allahu akbar yëkkati loxo allahu akbar yëkkati loxo yi da booy comme booy commencé julli est-ce que yi da ngay yëkkati loxo tout le est-ce que da ngay yëkkati loxo tout le temps ah boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute dafa am ñu ne yëkkati loxo ci bu njëkk bi rek nga koy def waaw yëkkati loxo ci bu njëkk bi képp nga koy def te loolu bu njëkk bi moom ñépp ci d'accord mooy ijmaa la amul kenn ku ne bu jullee néew boo jullee néew ah yëkkati bu njëkk mooy loxo bu njëkk bi yëkkati bu njëkk bi doo ko def loolu ñépp a d'accord ne da ngay yëkkati sa loxo bu njëkk bi allahu akbar bu njëkk bi loolu da ngay yëkkati say loxo loolu moom ñépp a ci d'accord léegi nag fi ñu wute mooy li ci des mooy kon mooy lan mooy trois yi ci des am mbooloo moo xamante ne nii ku mel ni imaam ash-Shafi'i imaamu Ahmad ak imaam Ishaq rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ci takbir bu ne dañ ko yëkkati waaw waaw bu ne dañ ko yëkkati kon loolu la imaam ash-Shafi'i imaamu Ahmad imaam Ishaq wax. te riwaayé la tamit buñ jëlee ci imaam Abu Hanifa ak imaamu Malik ibn Anas riwaayé la buñ jëlee ci ñoom ñaar tamit même bu dee ne loolu nekkul li nga xam ne mooy mazhab bi wax riwaayé la yuñ jëlee ci ñoom këne ah, bu nekk kàbbaar yu nekk ñeenti yépp da ngay yëkkati loxo allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw loolu <coughs> parce que imaam Maalik dañoo nettali ci moom comme ku mel ni imaam Ibn Wahb hein moom dafa li mu nettali ci imaam Maalik mooy yëkkati loxo ci ñeenti yépp am ñeneen ñu nettali ci moom euh, ku mel ni Ibn Naafi' mu ne imaam Maalik dane man moom li ma sopp mooy yëkkati loxo ci bu njëkk bi kese waaw imaam Ibn al-Qaasim Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaki borom al-Mudawwana mu ne man fekke naa imaam Maalik muy jullit janaaza yëkkatiwul loxoom lu dul ci bu njëkk bi yëkkatiwul loxo ci yeneen yi lii moo tax mu nekk ndax waxu Mudawwana la loolu moo tax mu nekk madhabu imaamu Maalik même bu dee ne imaam Ibn Wahb Abdallah ni taalibi imaam Maalik tamit moom jëlee na ci imaam Maalik imaam Maalik mu ne imaam Maalik nee na yu'jibunii an yurfa'a an yarfa al yadayni fi takbiraatil arbaa man de moom sopp naa bëgg naa mu yëkkati loxoom ci ñeenti rakk ñeenti kàbbaar yépp hein sauf que boroom mu daw wana mooy moom moom waxam moo ëpp poids te tamit parce que bon parce que loo xam ne moom loolu taxu ñoo jóg quoi moom moo tax mu daw wana <laughs> imam abdul abdul ki ibnul qaasim al-Utaki moom waxam mooy wax ji <laughs> moom moo tax lii mooy mazhabu Maliki yi mooy benn yoon rek ngay yëkkati kon beneen wax bi nag kon ñaa kon wax yaa ngoogu oh non benn wax bi lañ wax yëkkati lépp mooy waxu ñoom Hanafi eh, kii imaamu Shafi'i imaamu Ahmad imaamu Ishaq te nettali la bu ñuy nettali ci imaamu Abu Hanifa ak imaamu Malik voilà léegi beneen bi nag mooy ne. ci bu njëkk bi kese nga koy yëkkati voilà loolu kese la te loolu mooy mazhabu kan imaam Abu Hanifa beneen riwaay la buñ jële ci moom mooy mazhabu imaamu Malik ah ku mel ni ñoom imaam Ibn Hazm it loolu lañ d'accord ne benn rek la te mooy mazhabu imaam Sufyan ath-Thawri rahmatullah alayhi léegi ana dalilu ku ne hmm? ñu njëkk ñi dañ ne ñun suñuy dalil kenn dañuy yëkkati saa su ne mooy dal euh, Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu waaw mu ne kaana mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa kaana boo xam ne imaam ad-Daaraqutni moo Umar mu ne yeneen tibe saar saar bu doon jullee janaasa da doon yëkkati loxoom ci takbira bu nekk mooy allahu akbar bu ne da ci doon yëkkati loxoom waaye xadiis bi boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ne waqf bi moo gën a wër këne yëkkatiwu ko ba ci yonent bi alei sat salaam wérul waaye wér na ci abdallah ibn omar radiallahu taala anhu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al yi daal di soloowe ci raf'ul yadayni mooy téereem boobu tuddoon nañ ko wan yowele ak imaam al Bayhaqi moom Seydina Abdullah ibn Omar que da doon yëkkati ay loxoom ci bu doon jullee janaasa jullee néew ñeent yépp da ci doon yëkkati loxoom waaw kon nag loolu mooy ci moom la sax waaye yëkkati bi moo am problème moo tax même imaam ad-Daraqutni moom loolu lañ gën dëgëral boroom xam-xamu xadiis yi ak ñoom que mbir mi. këne ci yonent bi aleyhi salaam moo ko kii loolu nag mooy li nga xam ne fa la problème ba ne waaye wér na ci ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu léegi nag ñeneen ñi ñu ne leen yéen kon ana mooy seen dalil këne benn yoon kese lañuy kii lañuy ñuy loxo ñu ne mooy xadiis Seydina Abdullah kii Abu Hurayra marfu'an li nga xam ne dañ koo yëkkati ba ci yonent bi aleyhi salaam mu ne rafa'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kabbara ala janaza fa rafa'a yadayhi fi awwali takbira wa wada'a al-yumna ala al-yusra mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon jullee néew yëkkati loxoom bu njëkk bi ci kabbaar bu njëkk bi mu jël loxo bu ndejoor bi teg ko ci bu kaw càmmañ bi waaye xadis boobu wérul imaam at-Tirmidhi moo ko solo imaam ad-Daaraqutni waaye càllale bi càllale la boo xam ne xadis bi wérul du tout du du tout voilà loolu moo tax ñoom seen seen tegtal bi ak yeneen mooy xadiis sayna Ibn bi ñuy tegtaloo te mu nekk ci sunanu Daaraqutni rahmatullah alayhi ken yonent mi alayhi salaatu salaam dafa yëkkati ay loxoom ci takbiira bu njëkk bi après delluwul loolu lépp hein loolu noonu yëpp dëgërul loolu lépp ay xadiis la yoo xam ne benn wéru ci loolu moo tax insha allahu taala li li nga xam ne daal moom lañu am lu xam ne loo xam ne lu ñu jële ci boroom xam-xam la muy am ba muy ci ab saxaaba boo xam ne gisuñu beneen saxaaba def lu contraire mooy seydna abdullah ibn omar mu sax ci moom te xam ngu ñu xam ne seydna abdullah ibn omar ni mu toog ni nga xam ne noonu la la tare woon di topp jeexitalu yonent bi alayhi salaatu salaam ci lépp loo xam ne xam na ko mooy bu ñëwee di def lii même bu dee ne yëkkati bi hadis bi ne ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaye moom wér na ci moom këne loolu da ko doon def ah ci sanad bu wér nekk ci ci rafnul yadayni bu saxi imaamul taa saxi bi de mooy kitaabu juz'u boobu mu defoon ci gisoon nañ ko bi ñuy wax ngëneeluy eh, kii yëkkati loxo ci ñaan voilà boobu foofu te gisuñu ku wuteeg moom kon loolu mooy li nga xam ne insha mooy li gën a dëgër mooy ne li gën a sopp mooy lu ci waay def nag baax na mais daal lii ñu gis Mawlana Ibn Umar doon ko def mooy def loolu amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng te mooy li gën moom ni nga xam ne noonu la melool al yi tar ci topp sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina abdallah ibnu umar radiallahu taala anhuma léegi nag mu des beneen masala kon ginnaaw masala kon ñeent mooy waxu madahibul arbaa daanaka léegi gisatoo koo xam ne danaan la jullee néew dañuy dañuy kàbbaar lu ëpp ñett lu ëpp ñeent wala lu ko gën a ba looloo tax imaam ibn abdul bar ñoom imaam an-nawawi rahmatullah alayhim daal di ne mbir mi ijma dafa inaqada al ijma ba'da ginnaaw ba la lay wuute ba la amoon léegi nag mu am beneen mooy léegi bi ñu xamee ne ñeenti kabaar la te kàbbaar bu ne incha allah li gën comme li Ibn Omar doon def radiyallahu anhu mooy da ngay yëkkati Mawlana Ibn Omar da ngay yëkkati say loxo ci kàbbaab bu nekk voilà ci takbir bu nekk ci ñeent yi léegi nag muy wax ji nag mu des waa léegi kàbbaar bu ne looy wax après bu paree ci fin bi dinañ récapituler ci lu gàtt waxoon naa la julli néew bokk na ci li gën a simple waxoon naa la baal ma wax jooju diine ji lépp simple <laughs> waaw <laughs> ndax innama yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra al usra buur yàlla li dëgg-dëgg lim namm ci yéen mooy yomb yomb waaye nammul ci yéen jafeñ-jafeñ ah xoolal xoolal ma wax la kii da ne eh, eh, kii nu mu tudd bokk eh, mooy léegi laaj bi masala bi mooy buñ àggee foofu buñ paree dinañ def récapitulatif ci lu simple loo xam ne yow lii nii bu naree kii ci yow jàppal lee kese jàppal le ni ñu koy defee lii mu jeex nga jàll voilà jàppal lii nga xool nga jàll nga dem sa yoon dégg mais pour l'instant euh, nañ leen ñëw ci lii mooy léegi lan la ñuy wax ana lan lañuy wax mooy waa ji nga xam ne day day day jullee néew kabaar bu ne moom luñ ciy wax loolu noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañ cee wuute hein dañ cee wuute lan lañ wuute ci wax yi lan lañuy wax bi ci njëkk mooy du'aawul istiftaax est-ce que dañ koy def hein mooy ñaan gi ngay ñaan la naa Abu Hurayra radiyallahu anhu laajoon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko yaa rasulallah bi abi anta ummi mais sa sa sa silence bi ngay def sa dal gi ngay dal boo kàbbaaree laata ngay hein laata ngay tari mais lan ngay wax jënd naa la sama baay ak sama yaay mu ne xamoon naa yaa ma ko dinga ma ko laaj waaw yow Abu Hurayra après wax ko du'aul istiftah dafa bari nag ay ay kii waaw dafa bari ay ay ay ay euh, version yu ci ñëw ak tamit yoo xam ne yu ñu mën a wax la waaw ñu ne loolu noonu est-ce que mooy est-ce que loolu dañ koo yoonal ci li nga xam ne mooy julli néew booy tàmbali wala di ah est-ce que dañ ko cee yoonal wala déet loolu waa jumhuur na kenn kenn yoonalu ko ci loolu waaw ci salaatul janaasa hein déedéet waaye ku mel ni imaam as-Sawri rahmatullah alayhi dane sii sii waaw sii sii waaw ah, lan moo koy tere xanaa du julli rek moo tax bon loolu waa seen ku ko defit kii na baax na ku ko defulit am nga sa am nga ci ko sa eh, ñu ko doon kii am ah. ñoo xam ne ñoo la ci am nga ci salaf voilà waaw boo commencé est-ce que da ngay def du'a al-istiftah ku gis ne da koy def ku ne da koy def ku mel ni ñoom imam as-Sawri nee nañ pourquoi pas dañ koy def tey ah si du'a al-istiftah nit ki da koy def bala muy buy buy tàmbali di julli la salaatul janaasa da koy def hein da koy def léegi nag mu des kàbbaar bu njëkk bi Eh. Eh, waaw bon bon nit dina mais mais saa yi duwaawul istiftah bon ñun bon est-ce que wax mooy la parce que man nañ ko bañ a xama mooy kii bi euh, dafa bari ay version euh, euh, parce que comme allahumma wala bi am na bu gàtt subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ah voilà mu ngi sax imam muslim loolu wala allahuma ba'id bayni wa bayna xataayaaya kama ba'adta bayna almashriqi walmaghrib allahuma naqqini min alxataaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas allahuma ighsilni min xataayaaya bi-thalji wal-maa'i wal-barad ak wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samaawaati wal-arda haniifan wa ma ana mina al-mushrikiin inna salaati mooy fin waaye boobu inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiin laa sharika lahu wa bidaalika umirtu wa ana min almuslimiin allahumma anta almaliku laa ilaha illa ant anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dambi faghfir li faghfir li dunubi jamii'an innahu laa yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsani al-axlaaq laa yahdii li ahsanihaa illa anta wasrif anni sayyi'ahaa laa yasrifu anni sayyi'ahaa illa anta labbayka wa sa'dayk wal xayru kulluhu bi yadayk wa sharru laysa ilayk ana wa ilayk tabaarakta wa ta'aalayk astaghfiruka wa atuubu ilayk mu ngi tamit saay imaam muslim imaam muslim yu bari la ceen waaw yu bari na bari na ay version ah. <laughs> waaw bari na ay version yoo xam ne yu gudd la bon euh, mooy loolu mooy du'a al istiftah waaw loolu mooy du'a wu istif al istiftaah waaw bu gàtt bi subhaana subhaanaka allahumma wa bihamdik wa tabaaraka ismuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaaha ghayruk wala allahumma ba'id bayni wa bayna xataayaaya kamaa ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib allahumma naqqini min xataayaaya kamaa yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas allahumma ighsilni min xataayaaya bis-salji wal-maa'i wal-bardi wala nga mokkal fin wu saar ba rek ah nga mokkal fin wu saar ba rek wax wajjahtu wajhiya lilladi fatara as-samawati wa al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin waaw loolu mooy du'aawul istiftah kon baax na bon quant à li wax dëgg yàlla bu naree jël yépp lu ah nañ wala bu gàtt bi subhaanaka subhaanaka allahuma bàkk naa buur yàlla tudd naa sa cell yow suñu borom wa bihamdika ak tudd naa sa cell waaw yaa ko jaare ci sa ndoo sa sant waaw ko tudd sant jaare ci sa sant wa tabaaraka barkeel moo suma ko sa tur wa ta'ala màgg naa waaw wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka màgg na borom bi wa annahu ta'ala jaddu rabbina voilà mattaxada saahibatan wala walada waaw kon euh, euh, mooy euh, bu ñu fi naree kii affaire bi yëpp day day day day jël quoi bon bu gàtt bi doy na voilà bu gàtt bi nii doy na léegi nag bu ñëwee ci ñi nga xamante ne nii fu ñu yemati woon ah. c'est ça c'est ça mooy anafan fan lañ yemoon waa du'a istiftah mooy li ñuy wax ci kàbbaar yi wax ci kàbbaar yi mooy kon ku mel ni imaam as-Sawri nee na loolu si waaw si si naan la waaw loolu mën nañ koo def moo tax lu waay def rek baax na waaw lu waay neex def lu waay baax na léegi kon ñu continuer léegi kon ginnaaw loolu lan la ñuy wax ah non wataala jaddu ko waxuma loolu wataala jaddu ko mooy màgg na jaddu ko sa sa adama mooy waaw sa sa kawe na sa màggaay waaw sa mooy jalaal gi sultaan gi loolu lépp mooy adama mooy mooy jadd wala ilaha amul benn buur ghayruka en dehors de yow borom bi subhanahu wa taala kon loolu mooy mazhabu imam as-Sawri que ne loolu man naa nekk moo tax mbir mi daal yaatu na ku waay ku ku ku koy wax jële ko ci lële mooy loolu la tamit léegi nag mu des nag masala mu réy mi mooy parce que kabaar bu ne daa amuñ fay wax mooy est-ce que dañuy tari faatixa ci julli boobu wala déet ràkk bu njëkk bi waaw mooy kabaar bu njëkk bi laa bëgg a wax kabaar bu njëkk bi loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuti ku mel ni mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu ñoom Abu Umaama ñoom jële nañ ci ñoom que sii dañ koy def te loolu mooy mazhabu imaam ash-Shafi'i imaamu Ahmad ak imaam Isxaaq ak ñoom imaam Daawud muy zaahiri yi que dañuy dañuy moom la kay dañu ciy jàng faatixatul kitaab waaw ndax lan waxu Seydina. Euh, Ubaada bi ibnu Saamit radiyallahu taala anhu mu ne mooy xadiisam bi mooy xadiis bu siiwam boobu rek mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dane laa salaata liman lam yaqra bi faatihatil amul julli koo xamante ne nii tariwul faatiha ñu ne ta salaatul janaza comme li waxoon sànq fële ba ñuy wax est ce que dañ koy jàppalam déet ñun ñépp a ne dañ koy jàppal parce que julli la fii it julli la kon buur yàlla dane kenn du nangu julli kenn yonent mi alei saatu salaam dane du ñu nangu julli kenn amulub julli bokk amulub julli koo xam ne jàngul faatiha waaw loolu yàgg gisoon nañ ko ca wàllu julli xanafi yay jàpp ne laa kamaala rek la mooy mooy julli gu mat la waaw mais tekkiwul ne sa julli doo am julli ku ko ku tàngul ku tarwul faatiha sa julli mooy yow julli baaxul alors que waa jumhur muy Shafi'i xanaa eh, Maliki yi Shafi'i yi Hanabila yi dañ ne sa julli moo baaxul Hanafi yi ne mukk du loolu du ne baax ba baaxul baax na kay mais nag mooy ne yow sa du mat la salaata mooy kamaal gi lay wax fii du mat mais tekkiwul ne day dàqu julli mais li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur voilà léegi nag ñu ak kii ñu ne en plus lii gën a wane loolu moom mooy Seydina Abdullah ibn Abbas quoi radiyallahu ta'ala an moom Seydina Abdullah ibn euh, Abbas <coughs> radiyallahu ta'ala dafa ji dafa dafa jiite benn benn julli boo xam ne da doon jullee néew après mu tarit faatixa bi ci kaw première kii bi biñ paree mu ne damaa wax ci kaw ngir ngir lan ngir ma ma xamal leen sunna waaw eh, waaye inna Mawlana Ibn Abbas nan lay waxe loolu bu dee ne mbir mi nekkul ne affaire yi noonu la demee mooy ne kon lu ñu war a tari la faatixa dañ koy tari ci jullee néew premier rakk bi dañuy tari faatixatul kitaab waaw te xadis boobu mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ah. ndax Talha ibn Abdullah ibn Awf radiyallahu anhu moo ne damaa julli xalfa ibn Abbas damaa julli ci ginnaaw Seydina Abdullah ibn Abbas ala janaza ci benn néew fa qara'a bi fatihatil kitab fa qaala li tu'allimu li ta'lamu annaha sunna li ta'lamu dama koo def ngir ngeen xam ne sunna ah kon kay loolu kon mooy julli faatiha bi kon mooy loolu noonu dañ koy def léegi nag ñeneen ñi ne kenn du cooy sa non non non waaw jullee néew amul benn tari alquran kenn du ko ci tari te loolu mooy waxu imaamu mooy mazhabu imaam ash